cëpp ne waaw bu dee mooy da après ci la ne euh, teggin yi nga xam ne moo nekk ci xadiis yi di ñett bokk don bi nga xam ne moo ñu intéressé mooy bañ a sol dàll benn dàll di dox mu ne yooyu boroom xam-xam yi dëppoo nañ ko ne loolu dañoo dëppoo ko ne loolu du du lu war voilà du lu war ah léegi nag mu des mu des nañ ñëw ci xadis bi nga xam ne moo ci teg mooy idan qata'a shis'u na'li ahadikum fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha côté boobu imaam an-Nawawi ne mooy bu bu bu bu bu mbaru kenn ci yéen daal di daggee bu mu ah bu mu dox ci benn dàll bi de mooy yow may dox sol xam ngay carax sol carax nii may dox benn dàll bi benn carax bi dagg fii après ma continuer sol benn bi di continuer dox yëkkati beneen bi di ko jéem a defar di ko defaraale di dox yeneen saa sax déedéet bu kenn def lool waaw bu kenn def lool moo tax imaamu Nawawi mu ne wa idan qata'a rahimahullah shis'uhu wa nahwu falyuqli'huma wa la yamshi fil ukhra wahdaha hatta yuslihaha wa yun'iluha kama huwa fi nass al mu ne te naka noon kon bu mbaru daal lam daggee nit ki bu mu ko mukk daal di téye ba pare di dox naan da koy defar na leen summi ñoom ñaar ñëpp ba ni nga xam ne noonu leen di yëwale yëwénale defar benn bi yàqu comme ni nga xam ne noonu la ko hmm, euh, kii bi euh, la ñëwee fii voilà moom la ñëwee ci nas hadith bi noonu la ko waxe mu leer nañ léegi nag euh, loolu kon lu leer la léegi côté bii quant à côté bii mooy ku mel ni Sayyidatu Aisha kon da gis ne moom daa jàppoon ne loolu dara new ci mooy mooy mooy sol benn daal la noonu euh, booy defar kii quoi <laughs> waaw booy defar sa bu sa mbar dàll daal daggee loolu dara new ci waaye loolu noonu euh, am na lu ci nekk parce que yeneen saa sam loolu la tere te gis nañ sànk ci taxriij bi ni nga xamante ne mooy Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu wa ardaahu ci boppam da koo da koo soloo moom tamit jële ko ci yonente bi alayhi salatu wassalam noonu al imam ibn Abdul Barr ne loolu sayyidatu Aisha boroom xam-xam yi toppu toppuñ ko ci loolu même bu dee wax na imam al-Hafiz nee na la sayyidina Ali jële nañ ci wax sayyidina ibn Umar radiyallahu anhuma mooy imam ibn Abdul Barr moo ko wax que ne ñoom doon nañ defoon nañ ko ñoom mu joxe ay yi nga xam ne mooy possibilités yi am loolu jarul ñu ciy jaaraat ah, ah mu ne al imam al-Hafiz Ibn Hajar Euh, waxoon nañ la Chiraat Chiraat li ko différencier ak chis'a chis'a mooy chis'a mooy lii lii mooy chis'a mooy fii nga xam ne dàll bii nii mu mu téye nii nga xam ne fii ngay dugal sa baaraam yi mooy chis'a euh, euh, li nga xam ne mooy mooy fi ngay kepp sa ñaari baaraam yi pour ki gis ki gisul image kanta ñaari côté yi nekk sa wetu daal sa tànk ndeyjoor beeg càmmoñ bi loolu mooy li nga xamante ne mooy shiraak waaw aw shiraakaani min naar al al hasan hajar mu ne wa qaala rahimahullah al imaam al qaadi iyaad al maaliki nee na ruwiya ba'd as-salaf fi al-mashyi fi aw xuffin waahid atharun lam yasih waaw mu ne li ñu soloo nag ci lenn ci salaf yi te ni <laughs> euh, mooy ci dox ci benn dàll wala benn xufu benn sànke wala benn kawas loolu loolu saxul mooy asar bañ ci soloo mooy bu imaamu Tirmidhi bi loolu daa wéru waaw mooy bi Sayyidatu Aisha boobu nga xam ne euh, ci Layth ibn Abi Sulaym la jaar wéru aw mu ne soit waaye lii day wax ne mooy ki ñu comme Sayyidina Ali mi ñu wax Sayyid Ibn Umar radiyallahu anhu mooy Sayyidatu Aisha moom wér na ci moom mais ñi day wax ne loolu wérul ci ñee ci lenn ci salaf yi mu ne loolu wérul lam yasi aw lahu wala boog comme li imam Allah ay Ibn Abdul Barr waxoon rek rahimahullah ta'wilun fil mashi al yasir bi qadri ma yusul al ukhra wala boog mu jàpp ne boo bu dee daa sol ñaari dàll benn bi dagg moo comme que lu tuuti lay dox rek ngir yëkkati benn dàll bi dox tuuti entre temps mu defar ko loolu garaawul mu ne soit mu nekk daa interpréter waaw kon euh, euh, mu ne wa taqyidu bi qawlihi la yamshi qad yatamassaku bihi man ajaza al-wuquf bi na'lin wahida idha arada lin-na'li ma la ma yuhtaj ila islahi mu ne le fait que yoneen saa sam ne la yamshi bu mu dox mu ne am nañu ci mooy nag ci ñi nga xam ne dafa ne possibilité nit ki taxaw taxaw ci benn dàll idha arada lin-na'li bu dee ne daa gaaral dàllam bi ma yuhtaj ila islahi loo xam ne day soxla daal di koy yéwénal waaw loo xam ne day soxla yéwénal ko maa yaxtaaju ila islaahiha boobu mën naa taxaw sol benn dàll bi mu ne waqad uxtulifa fii daalik waaye loolu boroom xam-xam yi wute nañ ci de waaw mu ne nag Iyaad ci boppam mu jële ci imaam Maalik annahu qaala mu ne imaam Maalik ne non yaxla'ul uxra waaw non day day day day day day summi beneen bi ah wa yaqifu mu taxaw mooy booy réparer sa beneen dàll nga sol ñaari daal di wax benn bi dagg nooy def da ngay taxaw noonu di réparer benn bi xam nga ne saa sam ne na la bul dox kon moo tax ñenn ñi ne kon da ngay taxaw waaw benn bi sol nga dàll beneen bi soloo dàll moom nga yëkkati di ko defar imaamu Maalik ne déedéet day summi beneen bi waaw ba léegi ci wàllu inti daal bi ak wàllu adlu gi mooy mooy jub mooy justice mu ne wa yaqifu te day taxaw ida kaana fi l ard fi ardil xaarra aw nahwihima bu dee ne suuf sam taxaw suuf sam nekk daa tàng jër ba toog te day metti day taxaw voilà mimma yaduru fihi al mash hatta yusliha ni nga xam ne bu ji doxee day da ciy loru ba ni mu koy defare aw yamshi wala mu dox xaafiyan in lam yakun kadhalik mu ne bu zalik bu suuf su tàng man na ko day summi ñaar yëpp bu ko neexee di dox di ko defaat waay il faut mu summi ñaar yëpp xaafiyan mooy al xaafi <laughs> Bishr mi xaafi mooy koo xam ne solu dàll pieds nus voilà mu ne qaala ibnu Abdul Barr hada huwa sahih imam ibnu Abdul nag ne lii mooy li wér fil fatwa ci fatwa mu ne wa fil asar wa alayhi al te tamit ci jeexital lii ci la boroom xam-xam yi ci kawam lañ nekk waaw mu ne walam yata'arrad li suratil julus imam alxaam najar mu ne fii boo gisee mooy ndax taxaw sol benn dàll bi taxaw di defar beneen bi ñu ne déet da koy summi da leen di summi ñoom ñaar yépp taxaw di ko def walla boog nga summi leen di dox bu dee ne booy bu dee ne foofu day tàng jër booy dox mu metti wala ngay dox waaye summi nga ñaar yépp lool ah, ah, loolu la imaam al na ibn Abdul Barr loolu moo gën a wér mu ne waaye imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne soog ko moom am na benn kaa boo xam ne gaaralu ko mooy waxu ci mooy walam yafaara bi suuratul julus mais mooy est ce mën naa toog. waaw mooy da doon taxaw da doon dox benn dàll bi yàqu dagg léegi ñoo kon su mil deux yëpp ah ngay dox bu dee te foofu tàngul ngay dox di defaraale benn bi wala nga summi ñaar yëpp taxaw waa léegi est nit ki mën naa toog mu ne wala di yazharu li nga xam ne moo feeñ mooy jawaazuha possibilité m binaan ala an al illata fi nahyi ma taqaddama zikru que teg ko ci kaw ne li taxoon ñu tere tere bi mooy la nga xam ne moom moo romb ñu tudd ko illa ma dhukira min iradatil adli lu dul li nga xam ne moom lañu tudd ci wàllu maanute baynal jawaari ah diggante cër mu ne fa innahu bu boobaa nag loolu yatanaawalu hadhihi sura aydan parce que boo toogee <laughs> bon mais bon lii lépp insha allahu taala al amru amaana waa sen quoi liñ la tere daal fa yow bu ko def mooy fexeel bul sol ñaari dàll non bul sol benn dàll bi di dox naan da ngay beneen bi mais bul sol benn dàll taxaw naan da ngay réparer beneen mooy summi leen ñoom ñaar yëpp bon léeg-léeg nag bu dee nit ki toog na taxaw na loolu insha allahu taala al mbir mi yaatu na loolu lépp mën naa nekk wallahu taala alam ci kaw noonu walillahi la hamdu wal minna ci la ñu li nga xam ne mooy suñu Euh, di fi ñii léegi nag mu des xadis bu mujj bi boobu dañuy def bii di ñëw muy xadisu Mawlana Jaabir ibnu Abdillah ibnu Amr <laughs> ah banu salima banu tuktab asaarukum banu salima diyaarakum tuktab asaarukum banu salima diyaarakum asaarakum asaarukum voilà ñoom waa banu salima mooy ñoom waa kër Seydina Jaabir ak Seydina Abu Qatada ñu gisoon xadiisam bale weesu kon bii di ñëw ñu gis bon lii sax non lii lii dugalaate lañ ko fii waaye yow lii dugalaate non non bon xam nga lan la dañuy def taxriij bi mu jeex parce que lii <laughs> non dañuy def taxriij bi mu jeex quoi parce que bu ko defee ñu jeexal kii bi ah. parce que lii nii lii lii lii lii kii la quoi <laughs> voilà kon xarit bu mujj bi muy mille six cent cinquante et un mu ne waan Jaabirin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa an yanta'ila ar-rajulu qaa'iman rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'ala bi isnaadin hasan kon xarit baa ngi nii <laughs> Ah, lii kay jarul ak yóbbu ko yóbbu leneen mu ne waan jaabirin mu ngi jële ci wa mawlaana jaabir ibn abdillahi radiyallahu ta'ala anhu mu ne anna rasulallahi mu ne ndawal keni ndawal yàlla saa sallam naha tere na an muy sol muy sol muy sol ah ar góor gi qa'iman taxaw mooy di sooy ay dàll ne jonn <laughs> liñ naan ne ne liñ naan ne jonn waaw liñ naan daal waaja daal dane jonn moom taxaw di sol dàll mu ne lool al imaamu Abu Daawuda az-Sijistani rahimahullahu taala amatan waasi'a daal dina koy solo bisnaadin ci càllale boo xamante ne ni hasanin boo xamante ne bu baax baax la <laughs> léegi laaj bu njëkk bi mooy kon léegi laaj bu njëkk bi bi nga xamante ne mooy bu njëkk bun bi mooy est al imaamu Abu Daawuda moom dong moo solo xadiisu mawlaana wa seydina Jaabir radiyallahu taala anhu wa ardaahu léegi ñu ne la xadiis boobu noonu al imaam Abu Daawuda Euh, <laughs> euh, al imaamu kii num tudd euh, Abu Dawud rahimahullah moom mooy ki nga xamante ne moom moo kaa solo waaw mooy ñeneen ñi imaamu Tirmidhi solo na ko ci imaamu Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi al imaam léegi nañ jël ñaari riwaaya nga xool après nga xool Abu Isa moom ni nga xam noonu la ko solee libaas baabul fil inti'aal mu ne haddasanaa Muslim ibn Ibrahim al imaamu Abu Daawud mais mais mooy hadith bi ci la moo tax nañ jëloo mu ne haddasanaa Muhammad ibn Abdirrahim Yahya mu ne nee tamit ñun sëriñ di Muhammad ibn eh, Abdirrahim Muhammad ibn Abi Zuhayr al-Qurashi al-Adawi mawlaahum Abu Yahya al-Bazzaz al Baghdadi rahmatullah alayhi moo siy woon ci Sa'iqa Abu Yahya moom nag moom liñ ko gis bariwul ah la hawla wala quwwata waaw mooy ku mënoon a mooy ko ko ko ba éclair la woon tellement ci mokkal waaw ku mënoon a takk mokkal ba pare gaaw mën a restituer moo tax ñu koy wax dënnu bi <laughs> waaw wala imaam euh, euh, kii euh, kii. mais yii non kii moom kaana mutqinan al-Xatiib al-Baghdaadi daabitan aaliman xaafida waaw moom Sa'iqa mi Muhammad ibn Abdirrahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar rahimahullahu taala kon muy Muhammad ibn Abdirrahim al-Qurashi al-Adawi mawlaam al-Baghdaadi al-Faarisi al-Bazzaaz rahimahullah gane àddina cent quatre-vingt-cinq génn àddina li nga xam ne mooy deux cinquante-cinq ah moom moo magoot imaamul Bukhari neuf gaañu mu ngi gaañu juste un an avant imaamul Bukhari di génn àddina rahmatullahi alayhi mu ne qaala axbarana mu ne xabaare nañu mu ne xabaare nañu mu ne kon moom mu ne qaala axbarana Abu Ahmad az-Zubayri mu ne kii nekk ma Abu Ahmad az-Zubayri di Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr ibn Umar ibn Dirham al-Aslami Abu Ahmad az-Zubayri ne woon mawla Bani Asad al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xamante ne mooy deux cent trois ne woon thiqatun sabt rahmatullahi alayhi wa qaala mu ne haddathana Ibrahim ibn Tahman mu ne ki ñu nettali mooy Ibrahim ibnu Tahman di Ibrahim ibnu Tahman ibnu Shu'ba al-Khurasani Abu Sa'id al-Harawi al-asl an-Naysaburi al-Makki rahmatullahi alayhi moom fiqa la léeg-léeg nag mën doon yu tumurante comme li nga xam ne noonu la imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax muy génn am na 158 bon dañ ci wute am nañu ne 163 am nañu ne 168 am ñu ne 160 wallahu ta'ala a'lam an Abi Zubayr moo ko jëlee ci Abu Zubayr mooy sëriñoo imam ibnu Jurayj ji beeg imam Malik beeg ñooñu sànq muy Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahum Abu Zubayr al-Makki rahimahullahu ta'ala génn àddina li nga xamante ne nii mooy année vers les années cent vingt six rahmatullahi alayhi an Jaabirin mu jëlal sayyidina Jaabir di Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Salaba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Zalima al-Ansari al-Khazraji as-Salami Abu Abdillah ñi na Abu Abdirrahman ñi na Abu Muhammad radiyallahu anhu wa an abihi di sahaaba di doomi sahaaba génn àddina am nañu 68 wuute nañ ci bala ne 90 yi wallahu ta'ala a'lam annahu qala naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yanta'ila ar-rajulu qa'iman nii la ko ne mu ne leen saa salaam de tere na góor gi bu nee góor gi nag góor jigéen ci ma voilà ndax ar rija al rijaalu shaqaa'iqu nisaa'i fil hukm mooy eh, eh, an nisaa'u shaqaa'iqu rijaal fil hukm mooy jigéen ñi seeru góor ñi lañ ci wàllu àtte lu dul boobu xam ne daa ñëw particularisé na àtte bii moom ngir góor ñi kese la wala àtte bee ngir jigéen ñi kese la comme dem jiyaat yi loolu pour jigéen pour góor ñi kese la waaye li jëm ci wàllu àttee bërëg ak gisi nag ay gisi nag yooyu jorngel loolu pour jigéen ñi gese la voilà léegi kon kii num tudd euh, al imaam at-Tirmidhi nag rahimahullahu taala moom nii la ko indee mu ko indi ci kitaabu ah moom amul kitaab imaam Tirmidhi amul kitaab abwaab lay tudde abwaabu libaasi téere sol ko an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyati an yunta'ala an yanta'ila ar-rajul wa huwa qa'im waaw te xadiis bi <laughs> naka noon dëgg-dëgg na ko imaamu Abu Hurayra jëkkoon a solo parce bi nga xamante ne nii Abu Hurayra bi aay fii nii euh, ci ci téere bii nii buntu buntu bi nii imaam al al al al al al al njëkk andi da ko jëlee Seydina Abu Hurayra mu ne annahu qaala mu ne naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yanta'ila ar-rajulu wa huwa qaa'im mu ne mu ne naha tere na rasulullah dawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam tere na an yanta'ila muy solu ar-rajulu góor gi wa huwa qaa'im mooy di sol ay dàllam taxaw mu ne hada hadithun gharib wa rawa Ubaydullah ibn Umar Amr ar-Raqi boobu dëkkoon fee fi raqaa ca siri hada alhadith an Ma'mar an Qatada an Anas wa kila alhadithayni la yasihhu inda ahli alhadith yi mu ne ñaari hadith yi ñum ne ñoom wa kila alhadithayni mu ne jaar jëla nañ ko Seydina Anas tamit mu ne waaye wéruñ ci waa ahlul hadith wal Harith ibn Nabhan laysa indahum bil hafiz wala na'rifu li hadith Qatada an Anas asla voilà mooy bon après mooy hadith Seydina Anas bu li lay wax hmm? ndax Seydina Anas tamit da koo indi waaw Seydina Anas da ko tamit comme ni nga xam ne noonu la ko Seydina Abu Hurayra ak Seydina Jaabir indi foofu mu ne anna Rasuulullah sallallahu naha an yanta'ila ar-rajulu wa huwa qaa'im mu ne haaza hadiisun gharib mu ne la boo xamante ne nii bu bu tumuranke la waaw mu Muhammad ibn Ismaa'il imaam at-Tirmidhi mu ne qaala Muhammad sëriñ ba xam ne mooy Muhammad ibnu di doomi Ismaa'il ka tudd Ismaa'il al-Bukhari sëriñam la woon moom la wala yasihu hadha al-hadith nee na imaamul Bukhari nee na hadith eh hadith bi wéruma <laughs> waaw xam nga imaam kii lu wax imaam euh, <laughs> en tout cas hadith sayna Anas bi la ne hadith bi wérul wala hadith Ma'mar hadith Ma'mar bi it wérul mooy ban mooy bi jaar ci ab sayna Abu Hurayra parce que imaam at-Tirmidhi dana hadathana Azhar ibn Marwan al-Basri qala hadathana al-Harith ibn Nabhan an Ma'mar an Ammar ibn abi eh, eh, abi Ammar voilà ah léegi moom moo ne an abi Hurayra loolu la ne imaam al-Haafiz ibn Hajar non eh, at-Tirmidhi mu ne imaamul Bukhari nee na lii wérul hadisu Anas bi wérul waaye hadisu Ma'mar bi an Ammar an ibn abi Ammar an abi Hurayra nee na boobu it dara wéru ci <laughs> voilà loolu Euh, en fait imaamu Tirmidhi à vrai dire sax solowul xadiis Seydina Jaabir bi Seydina Anas bi la solo voilà mooy ci ñetti saxaaba lañ Seydina Abu Hurayra Seydina Anas ak Seydina Jaabir Seydina Abu Hurayra ak Jaabir ki ko solo mooy Seydina euh, at-Tirmidhi moo solo bu Seydina Abu Hurayra bi ak na ko noon imaam Ibnu Maaja bu kanta bu Seydina Anas bi mooy imaam at-Tirmidhi kese mooy ki nga xamante ne ni moo kaa soloo waaw kon euh, euh, euh, waaye sauf que hadith léegi bu Seydina Jaabir bi nag imaam An-Nawawi nee na bi isnaadin hasan ah, bi isnaadin hasan imaam al-Mubaarakfuuri mu ne kantaan ak bu bii nag bu Seydina Jaabir bopp imaam Abu Daawud solo wa sakata anhu huwa wal Munziri mu ne imaam kii Abu Dawud waxu ci dara mooy waxul ne wér na waxu waxu ci dara waaye wal Munziri ak al imaam al Munziri rahmatullah alayhi mu ne wa axraja uh, Ibnu Maaja an Ibnu Umar radiyallahu anhu mu ne Sayyidna Ibnu Umar tamit Ibnu Maaja soloo na ko tamit kon ci beneen saxaaba muy Sayyidna Ibnu Umar radiyallahu anhum bi haadha al-lafz ci kàddu gi wa bi wa isnaaduhu hakadha mu ne càllalebi le naan hadathana ali ibn muhammad qala hadathana waki an sufyan an abdillah ibn dinar an ibn umar ila mu ne wa hada isnadun sahih mu ne nag bu ree nag càllale ibn umar bii moom moom isnadun sahih la mu ne isnadun isnadun sahih la mu ne moom ni mu demee foofu dane nettal na ali ibn muhammad moom mu jëla ko ci waki waki jëla ko ci sufyan sufyan jëla ko ci abdullah ibn dinar mu jëla ko ci ibn umar mu yëgati ko mu ne lii moom al-Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne li yow sanad la boo xam ne bu wér waaw Allahu akbar Allahu akbar mu ne wa akhrajahu Ibnu Maaja na ko noon Ibnu Maaja solo ko ci Ibnu Abu Hurayra wax nañ la ko sànq bi haadha al-lafzi kàddu yi wa isnaadu càllem hakada mu ne haddathana Ali ibnu Muhammad comme mu wax moom it moom solo ko Ali ibnu Muhammad tamit qaala haddathana Abu Muawiya mu ne Abu Muawiya moo ko nettali an al-A'mash an Abi Salih an Abi Hurayra mu ne hada isnadu ruwaatu kulluhum thiqat mu ne càllale bi càllale bi moom seen seen kii yi seen seen seen seen càllale bi càllale bi mooy góor ñi fi nekk ñoom ñëpp ñoo dëgër kon nag fa qawlu Tirmidhi la na'rifu li hadith Qatada an Anas aslan mahallu ta'ammul mu ne kon imaamu Tirmidhi bu ne hadithu Qatada bi bi bi moom mooy bu Seydina Anas bi ndax Qataada moo ko jële an Anas dane qaar imaamu Tirmidhi dane haddathana Abu Ja'far as-Samnani qaala haddathana Sulaymaan ibn Ubaydillah ar-Raqi qaala haddathana Ubaydillah ibn Umar ar-Raqi an Ma'mar an Qataada an Anas léegi boobu xam nga imaamu Tirmidhi gis nañ sànq mu ne hadiisu Qataada bii nii euh, euh, euh, kii mu ne loolu nag luñ jara seetaat la loolu lay wax <laughs> mais loolu moom loolu ma xalluta amul mooy daal sujet de discussion la buñ mën a taxaw daal seetaan ndax xadiis bi en tout cas day nekk lu wér ci bu dee càllale yi moom da gis ne càllale imaamu Abu Dawud bi moom wér te yii nii al imaam al Mubarakfuri wax la mooy yooyu tamit dañoo wér quoi waaw kon loolu day nekk loo xam ne euh, lu lu lu lu lu dexar la quoi voilà mooy xadiis bi wér na comme l'imam Tirmidhi euh, an ci euh, wax al Nawawi bi isnaadin ci càllale boo xam ne xasanin boo xam ne bu baax la kon léegi kon taxrij baa ngoog léegi xadiis bi mooy le fait kon lan la ñuy tere dana yeneen saa sam day tere koo xamante nii day solu day sol ay daalam taxaw waaw loolu ci wàllu bu dee ci kaw waxu imaamu Nawawi bële waxoon mooy loolu euh, euh, al imaam al-Xattaabi mu ne innama nuhiya wala naha an lubsi naali qa'iman li anna lubsaha qa'idan ashal alayhi wa amkanu lahu wa rubbama kaana dhalika sababan li inqilaabihi idha labisaha qa'iman fa amara bil qu'udi lahu wal isti'aanatu bil yadi fiihi li ya'mana ghaa'ilatu wal hadiith ah, après mu ne intaha imaam imaam kii al-azim euh, al-abadi moo doon toxal waxu imaam al al-Xattaabi mu ne nee na dañoo yeneen saa sam dafa tere nit ki di sol ah an labsin mu sol li nga xamante ne mooy dàll di taxaw ndax sol ko toog moo gën a woyof ci moom moo gën a waaw moo gën a yomb te ci lay gën a jàppandee daal waaw ndax bu taxawee noonu di sol daal léeg-léeg nga daan waa léeg-léeg nga gis kuy sol daal taxaw jekki rek daal di tarxiis waaw am manque d'équilibre rek daal da nar wadd wala dal ci ay dàll yu ne newoon foofu wala ay mbir yu fa newoon ne ko këlëb waaw loolu euh, bu dee day taxaw léegi nag bu taxawee bu toogee loolu day gën a nekk à l'aise voilà ba pare dina mën a euh, sukkandikoo ci loxoom mi nga xamante ne bu ko defee mu mën a assuré wu daal ci lépp loo xam ne lu ko ci mën a dal la voilà kon tere bi li ma doon wax sànq mooy boo ko jàllee booleeg la imaam An-Nawawi doon wax mooy daanaka kon ci wàllu aadaab kii lim mu doon wax ne lii borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ñett yi la la doon wax mais bii jege nag moom mooy que ne le fait que nit ki di sol daal taxaw ah mooy. Euh, Euh, surtout bu dee dàll la boo xamante ne mooy dàll boo xam ne day tëju voilà sinon bu dee comme carax nii nga xam ne da ngay jël dugal sa tànk noonu dem sa yo kooku mën naa taxaw dugal ko noonu mais bu dee loo xam ne day tëju la bu naree taxaw noonu non seulement manque d'équilibre mën na ko cee dal mu daa am am benn chutan ak yu mel noonu mu nekk loo xamante ne mën na nekk euh, nax yu boo xamante ne nii euh, tansih la voilà wallahu taala a'lam wallahu taala a'lam kon de xam naa ci kaw noonu ah, ah lañu lañaa jeexal lii nga xamante ne mooy suñaa sañaa bunt bi waaw ah Allahu akbar léegi bii di ñëw insha allah ñu gis beneen bunt bu bees waaw lii moo tane woon bu ko defee euh, lii ñu pare ci quoi ah bii di ñëw ñu gis bunt bi nga xam ne moo ci tegu nag boobu nag di wax beneen affaire moom <laughs> waaw bii tamit bu jara dégloo ngi <laughs> waaw bu jara dégloo ngoogu